alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi raabi'i wal ishriin ba'dal mi'atayn wa an Laqiit ibn Sabirata radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala qultu yaa rasuulallahi axbirnii anil wudu' qaala asbighi al-wudu wa xallil bayna al-asaabi' wa baalig fi al-istinshaqi illaa an takuuna saa'iman rawaahu abu daawud wa tirmidhi rahmatullahi alayhimaa wa qaala hadiisun hasanun sahiih kon al-imaamul haafidu an-nawawiyu rahimahullah Ah, muy ñëw ak ñun ba léegi ci bunt bii nga xam ne moom lañ eh, ubbi bi weesu ba léegi kitaabul fadaa'il nekk ci dernier virage muy deux cent vingt-quatre baabun fi masaa'ila fi sawm bunt bii di wax ay masala yoo xam ne day laal ci wàllu koor gi waxoon nañ la yaa vay ci suñu jotaay bii ñu génn waxoon nañ la <laughs> masala di ci tegu waaye ci suñu jotaay bii ñu génn xadis bu njëkk bi moo doon xadis mille deux cent quarante-deux mu ne woon an abi hurayrata mu ngi jële ci saydina wa mawlana abu hurayra alxafidu daw addawsiyu radiyallahu taala anhu mu ne woon annahu an innabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala idaa nasiya ahadukum fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innamaa at'amahu allahu wa saqaahu walillahi alhamdu wal minna ah léegi tey comme niñ la ko waxoon yaa bay beneen waxoon nañ la ngay sarax ndeku nga woor bi ngay jàpp sarax ndaku xëcc ndox mi bu baax walla sax jàppoo waaye danga doon serlu xëcc <laughs> wala ngay sangu sax xëcc ndox mi bu baax ah rek nga yëg ni affaire bi jàll naa ah, <laughs> jàll na ci sa biir bi de waaw moo loolu moom day yàq li nga xam ne mooy sa koor waaw wala déet loolu moom mooy beneen masala bi nga xam ne al imaamu Nawawi rahimahullah moom la ñu tànnal daal ni ñu koy indil fii léegi nag mu koy jaare ci xadis boo xam ne xadis bu siiw la ah wafdu laqitin <laughs> la boroom xilaas doon wax ah, Seydil Haaji bi muy tudd délégation yi ah alhamdulillah yi nga xamante ne bii ñoom ñoo jóge woon mooy zamanu luufuudi jamono yi nga xam ne ci la délégation yi di jóge fu nekk di ñëw ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di tuub si ñenn ñi tuuboon waaye ngeen ñëw di gën a yeesal seenu njébbal ak seenu tuub ak seenu dugg si islam waaye ñëw tamit ngir yonent bi alayhi salaam mi nga xamante ne nii mooy xamle mu xamal leen ay mbir te ñoo ñu borom bi da leen defal xéewal goo xam ne ña nga xam ne dañoo gëmoon toog seen dëkk ñi nekk seeni délégué dem gis yonent bi alayhi salaam alors que ña toog gisuñu ko ñooñu ñoo leen ëpp ngëneel ndax ñooñ dañu nekk saxaaba bu ñu faatoowee noonu alors que ñële eh, ñoom amuñu darajaay saxaaba même bu dee ne yonent bay saa saa mu ngi doon bindanteeg ñoom di leen yónni ay ndaw allahu akbar allah waaw moo tax du ah ñoom diw nañ ko def ñoom diw noonu di ko def saa su ne am nañ gëneel ci ñi nga xam ne ñoom ñoom dañuy toog rek naan ñeneen ñi nañ ko def <laughs> waaw yéen ñi ñu naan dee leen ko def bu bu leen toqi de waaw waaw yow am ngeen gëneel bu rëy rëy rëy waaw bu rëy rëy ci kaw ñi nga xamante ne euh, ñoom du du ñu léegi nag moom mii euh, Laqit ibn Sabira euh, moom daa nekkoon ki xamante ne ni mooy délégation waa Laqit mooy waa waa ay <laughs> <laughs> waaw moom moo doon seen délégué waaw moo tax borom xilaaf doon wax ne ba muy tudd euh, délégation yi bu délégation yi ci buntu boobee mu ne wafdu laqiitin waaw waaw mooy waa délégation waa yi tamit ñëw nañ waaw mooy ci euh, chapitre euh, lan la alxamis wal ishru mooy vingt cinq bi bi muy wax ci wufuud yi foofu la ko indi woon di wax muzaynatun ah awalan lil badri qad wafadu fi aami xamsin kada Sa'd ibn Bakrihimi voilà ci biir foofee euh, mu ngi koy tudd laqit nii ne moom itam daal dinañuy agsi seen délégation wafdu laqitin wa bakrin ba'dahu qudadun ah wafdu kilabin saqifin abdi qaysihimi waaw <laughs> laqit laqit moomu mooy laqit mii lay wax laqit ibn Sabira mii la waaw mooy parce que moo ñëwoon nekkoon seen délégué ñi nga xamante ne mooy waa banul muntafiqa rahmatullahi wa radiyallahu anhum kon al imam al an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ne wa an wa an Laqiit ibn Sabira mu ngi jëlee ci Laqiit ibn Sabira hmm? rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu hmm? moom mu radiyallahu anhu annahu qaala nee na qultu damaa wax yaa rasuulallah e ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam axbirnii dooma xabaare maa ngi lay ñaan nga xabaare ma anil wudu waaw ci ki nga xamante ne mooy njàpp mooy ci njàpp boo déggee dina ñëw lool ci laqit laqit <laughs> xam nga fii da ne an laqit ibn sabira boo déggee ñaan laqit ibn amir moom moom la c'est la même personne <laughs> c'est la même personne Abu Razin al-Uqayli <laughs> moom la de on est eh, mais mais man ma foogoon ne dañu ne woon ci xilaas bi Laqit moom moo doon Laqit ibn Amir ñi koy sala ma ne la c'est la même chose moom la dina ñëw léegi ci ay mbir bul fa bul bul bul bul bul bul bul njëkkante yaa fay <laughs> voilà kon mu ne damaa wax qultu ya Rasulullah e eh, yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam axbirnii mi wudu doo ba xabaare ci njàpp qaala yonent bay saa saam ne ko asbighil wudu ne ko jotalal matalal sa njàpp wa xallil baynal asaabi' te deel xàll sa diggante baaraam yi booy jàpp ndox ma di ci jaar ba ci àgg wa baaligh ñetteel bu ma lay digal géggil dayool fil istinshaq ci sarax ndeku mooy dugal sa ba sa ndox ci bakkan bi xëcc ko noyyi ko illaa ba mu des an takuna sa'iman sauf bu dee da ngaa woor waaw mu mooy tandaku loolool mu ne rawaahu solo na hadis bi Abu Dawud al imaamu Abu Dawud eh, eh, as-Sijistani rahmatullahi nan waaw as-Sijistani <laughs> rahmatullahi alayhi wa Tirmidhi ak al imaam at-Tirmidhi Abu Isa taalibin bi rahmatullahi alayhima wa qaala imaamu Tirmidi moom bi mu ko soxla ne xadiisun xasanun saxiix dane xadiis bii de ah xadiis la boo xamante ne nii eh, bu baax la bu waaye bu saxiix bu wér la léegi laaj bu ba njëkk bi mooy est ñoom dongo ko solo ñu ne la xadiis bi waa sunanul arbaa ñoom ñëpp ko solo mooy al imaamu Abu Daawuda ci ñaari bërëb la ko indi kitaabu tahaara la ko njëkk indi foofu nag la ko gën a guddale te dinañ ko gis insha allah ci guddaay bi na yena ko noonu dina ko mobal imaamu abu daawuda kitaabu sawm baabu saa'imi yasubbu alayhi al-maa' min al ah, mooy bunt bi wax aji woor gi bu jëlee ndox di ko sotti ci kawam fekk li ko waral mooy daa ah, eh, eh, daa daa daa daa daa daa daa daa mar wa yubalighu fil te muy jéggal daay ci istinshaq noonu la tudde buntu boobu ah mu ngi noonu waaw mu ngi noone euh, mu ngi noonu ah léegi euh, ci la indi foofu indi na ko mais da koo gàttal foofu anta ah, léegi al imam moom kon al imam Abu Dawud nako noon al imam Abu Isa moom it ñaari buntu la ko indi al imam Abu Isa indi na ko comme imam Abu Dawud sëriñam bi abwaabu tahaara an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam baabun fi taxlil al asaabi' waaye indi na ko moom imam at-Tirmidhi abwaabu sawmi an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam baabun karaahiyatu mubaalaghati al istinshaq lis-saa'im al imam ibn Maajah mo al imam an-Nasaa'i moom itam ñaari yoon waaye moom yim ko indi yëpp ci kitaabu al mubalagha fil istinshaq ak al amru bi taxliilil asaabi' al imaam ibnu maaja moom itam ñaar boo gisee ku nekk ñaar yoon ko indi ah ñaar ñu mujj ñi di al imaam an-nasaa'i ak al imaam ibnu maaja al qazwiini ku ci nekk ci kitaabu tahaara nga ko indi gis nga ñoom imaam abu daawud ak imaam at-tirmidhi kitaabu tahaara ak ci abwaabu sawmi bu dee imaam abu abu Dawud kitaabu sawmi imaam Ibn Maaja moom moom comme imaamu Nasaa'i ñaari ci kitaabu tahaara wa sunanihaa baabul mubaalaga fil istinshaaq wal istinfaar ak baabu ak kitaabu tahaara wa sunanihaa baabu tahliil asaabi' imaamu Ahmad indi na ko ci ay bërëb yu bari al imaamu Ahmad ak taalibeem bi imaam Abu Dawud ñoom ñoo ko indi ci guddaayam. sinon ñeneen ñëpp dañ koo gàttal comme imam Abu Dawud niñ la wax ne moom so ko dee kitaabu sawmi euh, bu foofu da koo gàttal waaye kitaabu tahaara léegi moo tax nañ xool foofu ci al imaamu Abu Dawud rahimahullahu ta'ala hmm, kitaabu tahaara baabun fil istinsaar hmm, euh, voilà léegi kon foofu la ko andi al imam Abu Dawud mu ne haddathana Sa'id fil akharin qaalu léegi mu ne haddathana nettali nañu Qutayba ibn Sa'id muy Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Thaqafi mawlahum Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullahu ta'ala génn àddina la deux cent quarante ma euh, euh, mu màgg mi fii akharin ak doon tamit mooy du mais bon nga ne bon ñeneen ñi xamuñu leen kon est-ce xadis bi wér na ñu ne xam nañ ko ba <laughs> waaw <laughs> jeex na saay xam nañees Qutayba ibn Sa'id ne voilà kon loolu daal dinay jeexal li nga xam ne mooy mbir yi waaw ci mboo meneen mbooloo garoom xam-xam yeneen ñoo xam ne am mbooloo lañ woon ñu xamal ma xadis bi donc ba voilà <laughs> waaw wala loolu la moom la naan fii aaxarin léegi qaalu ñoom ñëpp nee nañ haddathana Yahya ibn Sulaym mu ne nettal ne Yahya ibn Sulaym de Yahya ibn Sulaym al-Qurashi at-Taa'ifi mawlaahum Abu Muhammad ibn Abu Zakariya al-Makki al-Hadhdhaa rahimahullah at-Taa'ifi mawlaahum al-Makki génn àddina cent quatre-vingt-treize koo ne nag saduq la waaye euh, euh, mokkalam nag daa amoon sérieux problème wala Imaam al-Bukhaari al-Imaam Euh, ibn Hajar mu ne saduqun sayyi'ul hifz voilà ku dëggu la waaye moom ku amoon problème la ci wàllu li nga xam ne mooy mokkal la qala léegi an Isma'il ibn Kathir mu jëla ko Isma'il ibn Kathir al-Hijazi Abu Hashim al-Makki moom fiqa la kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu gisuma ko rahmatullahi alayhi an Asim ibn Laqit ibn Sabira Abdullah mu jëla ko ci Asim ibn Laqit ibn Sabir al-Uqayli al-Hijazi at-Taifi ñu koy Asim ibn Abi Razin ah, ah, ah, Abu Razin mooy moom itam kañ la génn àddina kañ la gane àddina loolu gisuma ko an abihi moom nag Asim siqala borom Taqrib at-Tahdhib wa rahmatullah alayhi mu ne an mu jëla ko ci baayam Laqit ibn Sabira léegi Laqit ibn Sabira loolu moo gën a siiw ci turam Laqiit ibn Sabira waaye dañ naan Laqiit ibn Amir ibn Sabira mooy diggante Sabira yi ñu dugal ci Amir am na ñoom dañ ne noo am na Amir voilà moo tax boo <laughs> gisee ñaan Laqiit ibn Amir ak Laqiit ibn Sabira c'est la même chose ah ibn Abdillah ñoom ñu ne Laqiit la ibn Amir ibn Sabira ibn Abdillah ibn al-Muntafiq ibn Amir ibn Uqayl ibn Ka'b ibn Rabi'a ibn Amir ibn Sa'sa'a al-Amiri at-Ta'ifi léegi waaye euh, moom mooy wa am ñu ne mooy lenn la mooy Laqiit ibnul Muntafiq bale maamam la kon Muntafiq maamam la waaw ah, mu am ñoom dañ naan Laqiit ibn Amir ibnul Muntafiq mooy Abu Razin al-Uqayli hmm? ñii ne al-Ghafiqi eh? moom moo doon waafidu délégué waa Banul Muntafiq moo tax boroom xilaas rahmatullah alayhi ne wafdu Laqiitin wa Bakrin ba'dahu qudadun wafdu kilaabin saqifin ma ni mu jeexee mu ngi noonu wallahu taala alam kon moom nii <clears throat> saxaaba woon boo xam ne dafa ñëwoon bu siiw nekkoon délégué wu ay ñoñam waa banul muntafiq daal di ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu ginnaaw gi nag euh, Makka la ne woon at-Taa'if moo tax ñu am at-Taa'ifi yu rahimahullahu tabaraka wa taala léegi moom Abu Razin al-Uqayli mooy Laqit ibn Sabira wala Laqit ibn Amir boo ci dégg benn même la qaala mu ne kuntu léegi déglul waaw imaamu tir imaam Abu Abu Abu Dawud Sulaymaan ibn al-Ash'as <coughs> moom mu indi riwaayam bii nga xam ne bu ama am solo mu nekk ima Laqit ne kuntu damaa nekkoon waafida Banil Muntafiq dama ne woon délégué waa Banul Muntafiq sama mbokk yi aw wala boog mu ne fii aw fii wafdi banil muttafiq wala mooy moom kese moo ñëwul wala boog daa bokkoon parmi mooy ay délégation la moom mu bokk ci ñoom wala mu ne moom kese comme ni nga xam ne moom la kan saxaaba bu siiwtaay boo xam ne ba mu ñëwee moom kese moo doon délégué ay ñoñam waaw Dimaam ibnu Sa'laba <laughs> waafidu bani Sa'd waaw moom bi mu ñëwee moom itam délégué waa banu Sa'd moom kese waaw moo ñëwoon euh, yeew gëreemam ñëw ci yonent bay saar saam ci jàkkaam ji laajte ayna Muhammad ci yeneen rawaay ayna ibn Abdul Muttalib <laughs> an agara <laughs> ti imagine <laughs> waaw magum arab la mu jóge ne aksi waaw sori nag la jóge nag ñëw ba Medina rek waaw te côté la jóge ba aksi mais ana doomu Abdul Muttalib ji laa wax gaa yi joxoon ko ne ko mooy kee yonent saa saam bu toogoon saxaabaa bi noonu ñoon xam ne mooy kan ci en tout cas mooy niñ doon toogee dañ doon bo <laughs> léegi mu foog ne xanaa kay du kii simple wul noonu mu ne eh, waa yow noonu yenn na ne ay nam no ay na Muhammad ñu ne ko mu ngi ne mu ne ibnu Abdul Muttalib lay wax yoneen sa asal ne ah man de wuy naa la voilà moom it délégué moom kese moo ñëw nekk délégué ñoñam laqit mi soit moom kese moo ñëwoon te lool siiw na ne moom kese la woon moo tax ñu naan ko waafidu banil muntaliq muntafiq banal muntaliq muntafiq délégué wu waa banul muntafiq waaw ah, mu ne fii dama nekkoon délégué waa banul muntafiq sama mbokk yi wala aw wala boo bokkoon fii wafdi banil muntafiq ci délégué waa banul muntafiq ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñëw ci ndawal yàlla la sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na fa lamma qadimna bi nga xam ne ci lañu ñu dëgmal laa rasulillahi sallallahu alayhi wa ci ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam falam fii manzili ba ñëwee këram wala moom moom ñëwee wala délégation bi mu àndal ko waaw mooy dañu ñëw fekku fekku yonent bay saa saam génn nekku fa wa saadatna aishata ummal waaye kañu dajeel nee na ba ñëwee ci kër ga kañu dalal mooy sayyidatu aisha lañ fekk di ndayu jullit ñi radiyallahu anha qaala laqit nee na ah fa amarat lana bi xaziratin fa suni'at lana <laughs> nee na ki nga xam ne mooy sayyidatu aisha radiyallahu anha waaw ikramu <laughs> mu daal di digle bi xaziratin xazira loolu am na ñu ne moom sarit sore wuñu de parce que ñi dafa am ñu ne lii la nu mu tudd euh, ay dogitu yàpp la yoo xam ne dañ leen di dog wa lahmun yuqta'u sighaaran wa yusabbu alayhi al-maa'u al-kathiir fa idhaa nadaja ghurra alayhi ad-daqiiq fa in lam yakun fiihaa lahmun euh, léegi loolu beneen affaire la <laughs> borom kii moo koy wax awnul ma'buud sharh sunan abi dawud rahmatullah alayhima mu ne ay ndawal yoo xam dañ koy dogati ba mu sew ñu sotti ci li nga xam ne ndox mu bari bu ñu togg ko nag bu ñoree ñu daal di jël mooñ gi mooy farine bi daqiq gi daal di ko ciy def voilà loolu <laughs> lool la am nañu ko tekkee noonu am nañu ko tekkee neneen mais loolu taxuñoo jóg mooy daal benn plat la boo xam ne sayyidatu Aisha radiyallahu anha fa amarat lana bi xaziratin fa suni'at lana mu daal wax nañ jël ndawal daal di koy daggate defal benn suppuraal boo xamante ne après def ci li nga xam ne mooy farine beeg yooyu mu nekkoon loo xam ne daqiq ji mu nekk loo xam ne lu neex la woo xam ne lu gan yi mën a euh, laal la man cee mos nee na fa suni'at lanaa ñu defaral ñu ko xaala nee na wa utiinaa bi qina'in après ñu indi ñu ngandum bool ab ab ab kii la ab ab bu rëy <laughs> mu ne at tabaxu fiihi tamr mooy ab plateau la boo xam ne daa am tàndarma waaw xam nga gànna la gi neex na nee nag bi ñu indilee loolu nag ginnaaw mooy dañu lekk lële après ñu indil ñu lii voilà ñu gis eh, tàndarma yi après la ñëw voilà plat de résistance bi après nag ñu indi tàndarma yi ab plateau tàndarma ñu teg nee nag bi ñu defee noonu rek bi ñu defee lool sayyidatu Aisha summa jaa rasulullah sallallahu alayhi léegi nag dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam daal di agsi nag fa qaala bi mu agsee nag dugg si mu ne ah gis gan yi xam ne ñii ay gan lañ waaw ah, moo euh, nuyu leen ci wëtteeg ñoom ne leen laaj leen nag ne leen hal asabtum shay'a nee na mu ne ñu est que mos ngeen dara voilà mos ngeen dara mooy est am na lu ñu leen jot a jox ngeen lekk loolu la aw wala boog nee na dana wala book mu ne umira lakum bi shay wala est am na lees leen digal jox leen ko am na lu ñu leen jot a jox waaw mu laaj parce que gan dañ koy ganale waaw ay nekk fi naan bon ñun c'est ñun moom Euh, ay ganaar moom man ganaar moom damay génne la ko mais après yow na la génne la ko <laughs> <laughs> am dal nga lees leen lees leen digal jox leen ko luñ leen jox ngeen mos xaala kul naa na am ya rasulallah nee na laqit nee na ñu ne ko délégation bi ñu ne ko ah waaw yow ndawal yàlla li sa alayhi wasallam xaala nee na kon li mu gën njëkk rassuré mooy est ce gane na nag leen ikramu dayfi waaw moo ñu ko jàngal alayhi salaatu wassalaam waa këram mokkal lañ la soxla bi bu ñu ko mokkalul ku koy mokkal <laughs> waaw sayyidatu Aisha at-Tahiratu bint at-Tahir radiyallahu anhuma waaw as-Siddiqatu bint as-Siddiq radiyallahu anhuma daal di doxal loolu xaarul naan ah waaw eh, moo tax jigéen doone moo man ah, ndugg mi daal sama gan gan yi ñoo ñëw ak seegul waaye ah du ma leen joxagul ci boisson yi du ma leen joxagul sax Euh, heure añ la du ba leen yàkkal du ba leen kii ndax ah wuuruma ndax dina ci d'accord loolu du waxu loolu du waxu dara déedéet bul wax du ci d'accord non yooyu yooyu bil loolu jëlal nga joxe loolu loolu jox bu looy joxe voilà daa jaar ndigal hmm? Sayyidatu ah, loolu lu yi nga xam ne ay évidence yoo xam ne mooy li jaaru da nga koy def doo xaar ndigal waaw xam nga ne am nga ci digal gu général gu yàgg te yoneen saa salaam yàgg naa digle li nga xam ne mooy ikraamu dayfi kon nag jeex na nee na nag fa bay naa nahnu ma'a rasulillah saa salaam julus bi nga xam ne ci lañ nekk ak ndawal yàlla saa salaam toog noonu rek iz al fujaiya mooy iz ci noonu rek ah ci noonu rek dafa ar ila al murahil wa ma'ahu sakhlatun tayyara nee na rek ki nga xam ne mooy sàmmam bi moom yonent bay saa saa di ko sàmmal gàttam yi indi ko di indi gàtt yi fi nga xam ne fa la ñuy nooflaaye waaw bu ñu demee lekk ci àll bi ba on fi ñuy ñëw nag daal di nooflaayu nag waaw daal di repos bu ñuy ñëw mu ngeen di benn benn ab boo xam ne eh, mooy mam mbote boo xamante ne mu ngi mbee voilà mu ngi ñëw di mbee benn mbote boo xamante ne nii da nga koy gis xam ne kii day dóoru juddu ah voilà <laughs> waaw wala ab bëy boo xamante ne nii moom mu ngay mu ngay mu ngay mbee waaw mu ngay euh, mbëy lu muy def euh, euh, waa yow <laughs> waa yow mooy daal ni bëy <laughs> man bi naaw na de <laughs> waaw jaxasoo na saa bopp bi léegi de ngi gaa yi nañ mën yow mii dinañ retirer sag sag sag dem bawol ga nga doon def di bay yooyu des na ko retirer utiliser moo tax bee daal xam naa ne xar la bëy nag euh, bon loolu jàppatuma ko voilà loolu moom wax dëgg yàlla riir na ma complètement moom ah, kon moo di bëy wala benn ga mbote boo xam ne mu ngay mbee wala mu ngay def ni bëy di def bëy su ndaw fa qaala yonent bi saa saam seetlu ko gis ne ah maa walla det yaa fulaan eh, mais yow diw ah, ah, lan la lan la jur ah mooy euh, moom mi nga xam ne mooy toppatoo xam nga mooy rey xar ak bu ñuy mettre baax mooy bu ñu nee jamono ji nga xam ne loolu <laughs> gaa yi dem ci xar yi xam nañ ko bu baax léeg-léeg dañuy nekk koo xamante ni jamono joo dañuy jur te il faut ñu leen di assistance dañ ko soxla waaw ñoom tey naan infirmier bi muy éleveur bi yooyu dañ leen di taxaw di leen jàppale ci mbir yi ba ni nga xamante ne nii ci la ñuy manee jure doom ci euh, ni mu gën a woyofe mu ne ko waa lan la lan nga lan nga ko jàppale ba mu ba mu jur lan la jur yaa fulaan xaala bëx ma waaw mu ne moom de daa jur benn kii as mbote la jur waaw mooy euh, daa jur waxu ko nag ndax góor am bi ndax day nekk góor bëx ma góor ak jigéen mu ngi ci nekk mu ne ko moom de ab ab mbote la ab mbote la de waaw am mbote la de yow yonent bi léegi nag xaala yonent bi alayhi salaatu ne fas bax lanaa makaanahu sha makaanaha sha ne ko ah kon nag euh, rendil paasam beneen euh, rendil benn benn benn gàtt waaw kon que am na bu bees bu juddu am na bu juddu kon day nekk téeméer ak benn te yonent saa nag bu ay gàttam matoon téeméer bu amee bu yokk rek danaan rendil benn summa qaala léegi nag nee na yonent bi mu nee ko rendil paasam bii di juddu mooy rendil benn ci yeneen gàtt yi yi nga xam ne mat nañu summa qaala nee na yonent saa salaam ginnaaw gu mu ne laa tahsibanna awal walam yaqul laa tahsabanna mu ne yeneen saa saam dane laa tahsibanna <laughs> eh, laa tahsibanna nee na waxul laa tahsabanna de loolu bu dee ci alxuraan mooy lan jàngum waa Hafs wala Warsh Warsh <laughs> waaw laa tahsibanna ah <laughs> loolu war say jàngeloon Hafs laa tahsabanna waaw waaw lii nag muy leeral moo tax yeneen saa saam njàngam eh, loolu lépp nu doon jànge waaw mooy bi nga xam ne warsh moom la jël ci moom jële ko ci ay riwaaya ba ci yonent bi saa salaam boobu la pour lu doon jànge mais yeneen yëpp moo ko jàngal Hafs ak yeneen yëpp moo ko jàngal xaalu nag yëpp waaw bu fi kenn ñëw naan loolu comme la ma déggoon suñu sëriñ radiyallahu anhu <laughs> ay naan ah, saoudien xaw ma wax <laughs> américains yi ñoo leen influencé ba ñuy jàng alxuraan ji nii di ko di ko di ko di di ko mooy ni ñuy xaw a nosale <laughs> nee rek di nosal seen baat yi di ko mel ni comme ñuy <laughs> jàng alxuraan mais mel ni ñuy <laughs> ñuy ñuy wax anglais ko man do am nga loolu aji wax ji bu dee ku xam la kooku loolu da koy parce que lan la yore saasam di jàngale ay mbir waaw ah, ñun ñun suñu ñuy jàng alxuraan nga naan ah, gars yi ci américains yi lañ ko jële ñoo leen ko jàngal seen influence bee tax ah fii mu ne imaamu Makka yeeg ñoo nga dégg ñuy jàngi ni alxuraan gi di di di yàq loolu yàq <laughs> loolu ba pare waa ji foog xam na dara alors que loolu day wane ne xamul dara te bu dee moo ko tey kooku loolu mën na koo génne ci diine ji walla iyaazu ndax jàngaleem yeneen saa salaam jàngale lu leer nga naan américain yi yow <laughs> boo yow kay tànnal jàng mu la neex rek te nga respecté te xam ne lépp ci yonent bari saa saa la jóge kon nag mu ne yeneen saa salaam waxul laa tax ginnaaw bi mu ne laa tax si banna bu leen yaakaar te waxul laa tax sa banna waxul laa tax sa banna ana min ajlika zawaxnaaha bul yaakaar ne man eh, pour yow laqit yaa tax ma rendi ma rendi lu gàtt bi déedéet lanaa ñun de xanamun dañoo am ay gàtt mi ah yoo xam ne téeméer lañu laa nuriidu bëgguñu ñun yeneen tibaale saa saam antazida muy yokk ci saa mu yokku téeméer fa ida wallada ba bahmatan bu dee ne sàmmkat bi dimbali na ab bàyyi ab ab ab ab ab gàtt buy jur doom mu assisté ko ba mu am doom zabax naa ma ka anaha shaatan saa su ne lii suñu sunna la ñun yeneen saa saa mooy doxalinam la lu ko bëgg a wax. mu ne da ngaa tombeek lii xew nii rek mais nekkul ne li ma rendi pour yéen la parce que yëg loolu conseil leerlu na mooy que ni ndax ganale la ak yéen yow ne Seydou Touare sa ganale leen ndawal suppu bu baax. ba pare tegal leen plateau tàndarma loolu tegal ko ko wala ñoom yonent bi alay saa saa nag bi ga sàmmkat bi ñëwee mu ne ko kon wax ko li xew ci bu bees bi juddu mu ne ko kon rendil place am beneen après nag muy leeral laqit ne ko bul yaakaar ne yow yaa tax ma ma rendi yii na tax ma rendi ma rendi bii ñun dañoo am téeméeri gàtt yoo xam ne bëgguñu muy yokk téeméer bu sàmmkat bi dimbalee euh, Abdullah gàtt bi ba mu ba mu mettre baa ba mu jur doom rek dañuy rendi place am benn benn ci gàtt yi xaala nee na kultu nag ma ne man laqit ma ne ya rasulallah léegi ñu ngi ci di yeneen saa sam pare nañ ci sujet boobu mu ne ma ne ko ya rasulallah inna limraa wa inna fi lisaaniha shay'a ya'ni al-baza nee ma ne mais yow ndawal yàlla saa sam man ne dama am soxna soo xamante ni nii mais làmmiñam daal am na lu ci ne mais ne liñ ci jublu mooy boroom làmmiñ wu ñaaw la mais soxna soosu ah ci yonent wala saa saa man sama soxna soosu làmmiñam yi waaw loolu dañ ci xam ne loolu du jëw mooy boo amee koo xam ne daa am lu noonu nga borom bi boole la moom waaye nga bëgg ut solution dem wax ko koo xam ne xam nga ne wala am nga ci moom yaakaar ne mën na laa trouver mën naa saafara problème bi nga am ak moom nga wax ko lii lay def. muy loo xam ne de toute façon neew dooru doon bëgg ko wax waaye loolu du jëw bu xaram loolu kenn xaraamalu ko mooy comme nga xam ne juge bi boo ñëwee ci juge bi am procès am li ngay wax ne diw moo def lii sa seede koy du ne ah déet yaa ngi jëw nag de déedéet voilà voilà kon loolu la yow moo tax yonent bay saa saam bu doon delu xaraam dana ko ah yow amoon droit lu tax ngay wax sa femme di ko dénigrer nii non non yonent saa saam ne ko ah kon fa talliqha idan ko qaala laqit nee na qultu ma ne ah ya rasulallah yow ndawal yàlla saa sa inna laha soxba <laughs> wali mina walad waaw <laughs> ah, léegi moom ah sa fase <laughs> ah, moom dina xaw a yéeme de ah, ndawal yàlla saa moom daa am ak compagnonnage man de mooy dañoo yàgg de ndaw sos damaa yàgg ak moom de te am naa ci moom doom quoi ah kon nag yore saa ne ko ah kon fa murha yaqulu idha fa in yaku fiha xayr fa sa tafal waaw wala tadrib da'inataka ka darbika am umayyatak nee na nag nee ba yore saa saa man mii daal du fase ndaw si de pare uma ñër fase ko daal <laughs> ndax fa fam bi dañoo yàgg te am naa ci moom doom de mooy miin naa ko ah am na la am ñaaw na koy rek am na fu ma taxawu de am naa ci moom doom quoi te yàgg nañu yeneen saa ne ko ah kon digal ko wala waar ko bu dee am na yiw bu nekk ci moom waaraate man na def ci moom borom bi def mu def ci moom effet mu daal di dégg daal di def lu baax waaw waaye bu ñëwee nag bu continuer noonu ba amoo benn solution nag te parewoo woo ngir ba ko boo koy corriger nag bu ko dóor dóor dóor bul dóor dóoru euh, sa soxna comme ni ngay dóore sa ab ab jaama ah, waxuñu la yow <laughs> comme ni gaa yi jamono yooyu di dóoree jaam bu ko dóore du dullee noonu ah di dóore noonu ah ah nee na nag fa qultu ma ne ya rasulallah yow ndawal yàlla saa salam axbirni anil wudu waaw kay léegi nag suñu kii baa ngi nii mu ne moo ne yonent bi saa saa waa doo xabaa doo ma xabaare ci li nga xam ne mooy njàpp ah waaw léegi mu ne ma qaala mu ne ma asbiril wudu matalal njàpp na mat sëkk wa xallil ta nga xàll baynal asabi' diggante baaraam yi waaw borom maawul maaw mu ne lool nag baaraam yi tànk loxo tànk ci yam waaw waaw xam nga maalikee dañ naan la bu dee tànk moom bon duñ la ci teg yenn coono yi parce que euh, mooy lu mu tudd euh, euh, mooy comme que ñoom dañuy dañuy dañuy dañuy dañu nekk dañuy lemu mooy dañuy takkaloog tànk bi dañuy nekk <laughs> alors que baaraamu tànk yi dañuy firé loxo yi dañuy firé ko alors que baaraamu tànk yi duñu firé ko voilà kon nag mu ngi noonee quoi waaw mais daal xalal sa diggante baaraam yi. Hmm? wa xallil bayna al-asaabi' wa baalig te nga jéggi dayo fil istinshaq ci booy saraf ne ko illaa sauf an takuna bu dee da ngaa nekk saa'ima aji woor nii la ko al imaam Abu Daawud daal di indi hmm? après mu ndi ko ci beneen yoon mu ne haddathana Uqbatu ibn Mukrim muy Uqbatu ibn Mukrim ibn Aflah uh, Abu Abdil Malik moom mu nekk siqa qaala mu ne haddathana Yahya ibn Sa'id mi nga xam ne al-Hafiz al-Qattan kenn du laajati rahmatu hafizu imamu qudwa rahmatullah alayhi qala mu ne hadathana ibnu Jurayj mu jëla ko ci ibnu Jurayj Abdulmalik ibn Abdul Aziz ibnu Jurayj moom itam kenn dootul laaj mooy kan ah, an qala mu ne hadathani Isma'il ibn ah, ah, abi Isma'il ibn Kathir moom lañ gisoon sànq moom siqala hmm? an Aasim ibn Laqiit Laqiit ibn Sabira siqala tamit mooy gis nga jàllale bi mooy la nga doon am ragal fële naa ah Yahya ibn Sulaym kat say saduqun sayyul hifd la waxoon mooy càllale bi jabru beneen war ne ne loolu lu dëgër la wallahu taala alam léegi kanta ñu xool il imam Abu Isa balu ñëw ci njàngat yi rahmatullah alayhi moom ni mu ko ndee mooy al imam Abu Isa at-Tirmidhi moom waxoon nañ la da koo gàttal bu dee bu dee bële moom abwaabu tahaara rasulullah sallallahu alayhi wasallam baabun fii eh, eh, fii taxliilil asaabi boobu idaa tawadda'ta fa xalliilil asaabi loolu kese la bi moo tax nañuy jël beneen bi mu ne haddasanaa kitaabu abwaabu sawmi voilà li ñu indi sawm an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama baabu karahiyati mubalagati al-istinshaq lis-sa'im mu ne haddathana Abdul Wahhab ibn Abdil Hakam al-Warraq mu ne nettali suñu sëriñ Abdul Wahhab ibn Abdil Hakam eh, ibn Nafi' al-Warraq Abul Hasan al-Baghdadi yu nekkoon àndandoowu ki nga xam ne mooy Ahmad ibn ah, Hanbal Ahmad ibn Muhammad nekkoon koo xam ne ku jagool woon ak imaam Ahmad voilà <laughs> waaw xaas min xaasati imaam Ahmad rahmatullah alayhi moom mii nga xamante ne mooy Abdul Wahhab ibn Abdul Hakam al-Warraq waaw <laughs> rahmatullah alayhi nekkoon ñi doon toogandoog al imaamu Ahmad moo nekkoon na eh, li nga xamante ne nii mooy eh, ñi doon toogandoog al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal moo al imaamu Zahabi mu ne Eh, mu ne eh, eh, man tara mislahu ana kan moo gis ku mel ni kii nii ku mel ni Abdul Wahhab ibn Abdul Hakam mbokk mi waaw fiqa salih wari'an zahida waaw la nekkoon la al-Khatib al-Baghdadi wax ku dëgëroon la ku baax sàmm nekk koo xam ne ku dëddu woon addina rahmatullah alayhi sëriñu imam at-Tirmidhi wa Abu Ammar ak sama beneen sëriñ Abu Ammar al-Husayn ibn Hurayth di Abu Ammar al-Husayn ibn Hurayth ibn al-Hasan ibn Thabit ibn Qutba al-Khuza'i Abu Ammar al-Marwazi génn àddina la 244 moom itam thiqa Abdul Wahhab dañu la fàtte wax euh, moom kañ la génn àddina 250 rahmatullahi ala al-jami' kon Abu Ammar ngo qaala mu ne ñoom ñaar Abu Abdul Wahhab Abu Ammar ñu ne haddathana Yahya ibn Sulaym gis nañu naan qaala haddathani Isma'il ibn Kathir gis nañu naan qaala sami'tu Asim ibn Laqit ibn Sabir gis nañu naan an abi gis nañu ko sànq na woo qaala qultu ya Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam akhbirni an al-wudu' qaala asbigh al-wudu' wa xallil bayna al-asaabi' wa baalig fil istinshaq illaa an takuuna saa'iman hada xaditun xasanun saxix waqad kariha ahlulilmi suuta lissaa'im wa raaw anna dalika yuftiruhu wa fi lbaabi maa yuqawwi qawlahum imaamu Tirmidi rahimahullah non seulement mu ñuy dugal ci masala bi nga xam ne moom képp lañ fi war a traité xadis bi bari nañ jàngate gisoo xadis bi ni mu guddee mais dañ ciy yem noonu <coughs> mais wax rek li ñu soxlaal fii ci wàllu njàpp wàllu sarax ndeku ah ak fiiru ga cay topp ak yooyu ak yi nga xam ne xàll diggante li nga xam ne mooy baaraam yi est farata la wala daa nekk loo xam ne mooy mooy euh, bu dee ci baaraamu loxo yi loolu farata la parce que il faut ndox mi jàll waaw moo tax Maliki rahmatullah def tàqantal diggante baaraamu loxo yi ak baaraamu tànk yi waaw ne ta baaraamu loxo yi dañuy firéeku mais boo xàllul sa baaraam yi boo moyul boo raxasee ndox mi mën naa bañ a laal sa diggante baaraam yi alors que dafa war a kon loolu te buñ la raxasal sa loxo yi euh, ba ci sa conc yi loolu bu dee yow xàlloo boo mayul sa raxas bi loolu du tooy tam bu boobaa mooy yaa ngi bàyyi ay dénnéer yoo xamante ne loolu mën na am conséquence ci njàpp bi wala nit ki day nekk koo xam ne loolu da ciy bàyyi xel <coughs> léegi euh, wa ba asbiril wudu mooy matalal njàpp bi mooy jamatal njàpp moom mooy jàppe li lay borom bi digal waaw li mu gën a baaxe nag mooy ni ko nent saa saam doon defe waaw boobu moo gën a tee mata mata waaye ku def bële mooy la mu waxoon kaw bi tawadda kama amaraka Allah kaw bi ñëwoon di laaj yonent bi saa saam ci njàpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko tawadda jàppal kama keem amaraka Allah comme ni nga xam ne noon la ko Allah di borom bi tabaaraka wa daal bi xamale daal bi jàngale mooy ci suuratul maa'ida aayatul wudu léegi imaamul Nawawi Tirmidi mu ne lii xadis la xasanun saxiix mu ne imaamul Nawawi ne wa qaala xadisun xasanun saxiix mu ne waqad kariha ah waaye euh, su sidnari ahlul ilmi boroom xam-xam yi as-su'ud as-su'ud lis-saa'im mooy lépp loo xam ne da dugal moo ci bakkan yi lay jaar di dugg di jaar ba àgg ci mbàq gi lool bañ nañ ko de war a aw te ñu anna zaalika yuftoo ku def loolu. am loo dugal sa bakkan ba mu jàll moom sawaay loolu moom dalay do day dog waaw waaw da lay day da ngay dog ah waaw waaw ah, kay kooku dog mu ne wa fil xadiis te xadiisul baab xadiisu bunt bi maa yuqawwi luy dugaral qawlahuma parce que yonent bay saa saa bu ne xallil xallal baynal asaabi diggante baaraam yi ba mu eh, non non wa baalir fil istinshaq jéggil dayo ni ngay këcce ni ngay ne ko dugal ndox mi sa bakkan këcc ko dee ko mooy naka jekk bu dul koor dee ko def bu baax waaw ba mu des bu dee da ngaa woor kon mooy li mu ne ba mu des ba ngaa woor mooy kon loolu bu doon ne du ci am benn conséquence mooy boo ko defee it mu jàll ndox mi jàll loolu du dara kon loolu du am solo yonent bay saa salaam di préciser loolu alors que yonent saa salaam alors que amul solo wala waaw alors que mooy du ci am conséquence bu doon ne du ci am conséquence lañ la bëgg a wax mooy bu doon ne nekkul luy dog koor yeneen saa sam doonu ko war wax noonu voilà kon loolu moo tax boroom xam-xam yi nag rahmatullah alayhim loolu nag daal di nay hmm, euh, mooy bu la nee day dog mooy day yàq sa koor gi ah kenn nag du la ne comme li ñu waxoon keroog ah waaw kon dans ce cas man dootuma kon damay arrêté naa dem lekki ku li ci def sama journée déet dañ naa la mais jour boobu moom dañ ko fay sa koor yàqu na léegi nag loolu sauf loolu du ñépp ko wax waaw waxu imaamu Tirmidhi bi dafa euh, joyu dañ leen boroom xam-xam yi sauf que am na wute euh, moon al imaam al-Xattaabi boroom Maalimu Sunan rahmatullahi alayhi mu ne fil hadiisi min al fiqhi